ñu ngi woon ba léegi ci bataaxal yi nga xam ne ñoom la aleyhi salaatu wassalaam doon yónni nguur buuri jamono ak njiitu jamono joo jële dëkk yi nga xam ne ñoo newoon ñoo wëroon jaziratul arab te buur yàlla def puissance jamono jooju ja côté yooyu lañ newoon muy l'empire romain ak l'empire perse ak euh, l'Abyssinie ak euh, <clears throat> Iskandariya ak Égypte euh, ak ñeneen min zu'ama il arab min zu'ama wa umara'ihim jeexaloon nañu lettre bi nga xam ne moom la yónni woon Kisra ibn Hurmuz azimul fursi joxoon boole woon ko ak Abdallah ibn Hudhafa mu jox ko azimul Bahrayn moom li mu joxoon ko ki nga xam ne mooy azimu al Bahrain muy buuru Bahrain bi jiitu Bahrain ngir mu jox ko ki nga xam ne mooy Kisra ibn Hurmuz gis nañ la xewoon ak fa mu mujje xotti lettre aleyhi salaatu wassalaam teg ci kàddu yu ñaaw aleyhi salaatu wassalaam ñaan boroomam li yumazziqa mulk ngir buur yàlla daldi xotti li nga xam ne moom nañu na mu ca Bazam malikul Yaman gis nañ ne ni mujjee comme li alayhi salaatu wassalaam yëgal ña yónni woon ne seen buur bi leen fi yónni muy kisraa mu mag ma qad qatalahu bi rey nañ ko fan la ko jaarale doomam moo ko assassiné mutinerie de palais la ndax doomam moo ko rey di Shayrawayh mujj daldi jël li nga xam ne mooy nguur ga fa fazaala kisra bin hurmuz gisaale waane nañ tarjama seydna abdallah ibn xudaafa as-sahmi mi mu joxoon lettre bi moom aleyhi salaatu wassalaam walillahi alhamdu wal minna allah tey ñu war a continuer ci lettre yooyu ñu daldi ciy gis benn ci lettre yoo yële kon tey xam naa dañuy gis beneen lettre ak beneen ci ponkali jamono ginnaaw mooy deux deux grandes puissances yi nga xamante ne daanaka suñu boroom dafa def ni équilibre des force ci jamono ji day am daanaka saa su ni jamono yooyu ce n'était pas que les Romains il y voilà boo gisee l'histoire di topp da ngay gis foo gisee grande puissance boo xam ne moo ëpp doole ñépp am na koo xam ne xaw naa tolloog moom wala ñoo xam ne xaw nañoo tollook moom même bu dee ne tolloowu à vrai dire mais ñuy mën a contrebalancer mbir yi comme yàggul guerre froide gisoon nga ne jamono yooyu l'empire occidental américain amoon na li nga xam ne mooy URSS euh, muy fële ci les soviétiques al ittihaadu soviétique mooy l'union soviétique ginnaaw ga ñu foogoon ne yëf ya jeex na ba ña nga xam ne dese nañoo xóot ni ñuy gisee jàppoon ne c'est fin de l'histoire ba ciy bindi téere waaye ñooñu ñooy ñi xamul ñooñ ñooy ñi nga xamante ne seenu gis dafa gàtt te seen xam-xam dafa néew de trop trop seenu seetlu dafa néew seenu xam démb it néew ba ñu foog ne effondrement de al ittihaadu soviéti ñu gën koo xam ci Euh, l'empire soviétique mooy l'union soviétique comme mooy histoire jeex na léegi benn puissance rek a fi ne muy puissance occidentale américain yi ak seeni satellite européens yi waaye kooku dafa xamul ca saase la beneen ku mel ni la Chine waaye la Russie tamit daal di léegi nga gis ba 2017 gis nga force yi ni mu xawee équilibré wu loolu nag dafa yàggoon a am moo tax gis nañu benn force bi ci jamono yooyu muy l'empire perse mooy bari doole du tax ñu lay woo di lay yee di la xëcc ci dëgg waaw aleyhi salaatu wassalaam kon ginnaaw bi mu bind lettre jamono yooyu bindaale woon na ki nga xamante ne ni mooy qaysar azimu Rum di César des eh, tudd na yónni lettre yi nii ci xadiis boo xam ne dafa da'if ndax dafa am inqitaa bu rëy rëy rëy te imaam at-Tabaraani daal dina koy solo comme li imaam al-Haythami wax imaam al-Haythami raxmatullaahi alayhi koy wax mu ne solo na ko rawaahu at-Tabaraaniyu rawaahu solo na ko at-Tabaraaniyu imaam at-Tabaraani mu ne wa fiihi Muhammad ibn Ismaayil ibn Ayyaash wa huwa da'if mu ne xadis bii ñuy bëgg a gis te imaam ibn Hisham soloo ko boo demee ci siiratu ibn Hisham dinga ko ci fekk moom imaam ibn Hajar al-Haythami raxmatullaahi alayhi mu ne xadis bii rawaahu soloo na ko at-Tabaraani imaam at-Tabaraani mu ne waaye càll la bi ku ñuy wax Muhammad ibn Ismaïl di Muhammad di doomu Ismaïl ibn Ayaash ba al-Buxaari gis nga tuur yi dañoo bari muhaddisuuna yi boo seetloo ilmul xadiis daanaka lool moo ci gën jafe mooy ilmul rijaal te nag mooy lépp ndax yenn yi ay base la yoo xam ne boo xasee xam jàppoo ko mu jeex ay lan mooy xadiisun xasan lan mooy xadiisun da'if lan mooy xadiisun saxiix ak lan mooy façon saxiix yi yan façon saxiix la ndax saxiix du du saxiix saxiix kese saxiixun li zaatihi dafa am wér xadiis boo xam dafa authentique ndax moom képp soxlawul leneen am boo xam ne saxiixun li ghayri dafa wér mais dafa am leneen moo tax mu wér waaye it nga xam xasan xasanun li zaatihi ak xasanun li ghayrihi yooyu nga xam ko da'if anwaa'u da'if yi nga xam ne mawdu' ak yooyu yépp ay mu'dal ak yooyu yépp dañ ciy dugg inqitaa yeeg ak yooyu mubhamaat yeeg yu mel noonu ak xadis munkar ak yooyu mel noonu yooyu boo leen xasee xam danga leen di xam jàppaleen mu jeex xam tamit euh, bon fan la mbir mi jóge mooy historique bi baax na ci nga xam ko hmm? mais ak al ilal lool lool lool mooy booy domaine yi ñi nga xam ne mooy di nga ko jàng nii ñu naan la lii di la expliquer mais dafa nekk xam-xam boo xam ne bu xóota xóota xóot la boo demee ci fin wu imaamu Tirmidhi bi rahmatullah alayhi def na ko fa te imaam al-Hafiz kii na ko shara na ko muy shara bu am solo moom al imaam al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi waaye li gën li gën kii li gën a li gën a naqaree eh, li gën a jafe ci côté xadiis amaana mooy ilmu rijaal ilmu rijaal mooy ci bon étymologiquement mooy kii bokk mot à mot mooy ilmu mooy xam-xam ar rijaal góor ñi xam góor yi nekk ci kàllale yi xadiis yi téere xadiis yi niñ bare benn téere xadiis rek ñi ciy nekk ci càllale yi niñ bare ñooñu nga war leen a xam c'est ça qui plus difficile te en plus mooy da ngay xam ne ñooñ ay aw askan lañ ñu baree bare bari lañ te dafa bari ñoo xam ne al muxtalif wal muxtalif da cee yoo xam ne ñoom dañuy niroo tur mais bokkuñu am ñoo xam ne lu ndaw moo leen di moo moo leen di moo ci tur bi waaw comme as-Shaybani ak as mooy lool euh, dafa am ay kii yoo xam ne ak tur yoo xam ne yaa ngi koy a dégg ak ñoo xam ne ñoo bokk tur turu baay ñoo bokk turu baay tur bu dokk turu baay topp bokk turu maam yooyu par exemple yooyu pour jàpp leen du yomb mais dafa laaj application c'est pas loo xam ne dafa impossible mooy dafa laaj sérieux xam-xam comme xam-xam yépp rawatina xam-xam bi nga xam ne waxu alayhi salaatu wassalaam nga ci muy bi gën a tedd ci xam-xam yépp moom ngay jàng boobu moo gën a tamit dafa laaj benn application bokkul ak du ay affaire ci la àllaak yaa layta nii ay waay waay waay waay waay waay inni ahbabtu law law law kaanal amru bayna bi yadi non non yooyu mayu la ko ay bu ma yëgoon nag waay waay bu ma sañoon waay waay ak a neexoon lool moom du la may xam-xam moom rawatina xam-xamu diine xam-xamu caaxaan sax lool mayu la ko waaw bu ma nee xam-xamu caaxaan mooy caaxaankat yi li ñuy def nga dem ba am ci loo xam ne xam nga loolu sax du xam-xam mais bon mooy ci seen côté loolu sax ab caaxaankat ab tëggkat sax dina dina xaw a sonn léegi-léegi ngir mën a tëgg mais nu mu ci man di demee mooy ilmu rijaal ndax nit ñi dañuy dañoo bari bokk ay tur bokk ay turu papa des fois loolu nag comme Muhammad ibn Ismaïl bi xam nga dañ naan euh, imaam al Bukhari noonu tudd Muhammad ibn Ismaïl waaye bokkul ak Muhammad ibn Ismaïl ibn Ayyash voilà ñoom par exemple ñoom bokkuñu Muhammad ibn Euh, euh, Ayyaash Muhammad ibn Ismaayil ibn Ayyaash moom nag moo soroor yi moom euh, kii moom moo moo moo ko nettali moom la ne eh, imaam at-Tabarani ci càllaleem alhamdulillah ci ci kii num tudd waaye ci càllaleem moom dane daf dafa am koo xam ne noonu mooy waajooju moo tax nag looloo tax euh, affaire bi nag doxul loolu moo tax alhamdulilah looloon affaire bi jàll muy Muhammad ibn moom imaam al-Haythami mu ne bi nekk ci riwaaya imaam at-Tabarani bi da'if la voilà kon lan la imaam kon Ibn Hisham mi ñu indi woon ci wax ji di wax affaire lettre yi imaam Ibn Hisham dafa wax mu ne xaddasani ci xadis boo xam ne bu da'if la comme ni ñu ko waxee mu ne xaddasani man athiqu bihi an abi koo xamante ne ni eh, dama am kóolute ci moom mooy wóolu naa ko mooy loolu mubham la wa mubham yi da bokk na ci liy tax par exemple xadis du du wér burul woon dara sax inqita côté bi inqita la waaye euh, bu bu tudd an Abi Bakr mooy kook mu wóolu moo jële ci Abi Bakr ibn euh, non Abi Bakr al-Hudali rahmatullah al-jami' annahu qaala ci saa sama wax gis nga loolu ni mu réyee inqita bi mu ne moom balaaxan yi voilà gis nga balaaxan la ko solo lii dañu naan balaaxan boo déggee ci Muwatta ñu naan zakarahu imaam Malik al imaamu Malik balaaxan mooy xadiis boobu imaam Malik da ko nettali balaaxan mooy dañ naan jote na ma saabu bu cité ci kan la ko jële ak par intermédiaire kan la ko jotee kon mu ne balaaxan jote na ma man Abi Bakrin al-Hudhali raxmatullaahi alayhi anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam xaraja alaa asxaabihi daata yawmin ba'da umratihi allatii sudda anhaa yawmal Hudaybiya mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam de man de Abi Bakrin Abi Bakrin Abi Bakr al-Hudhali jote na ma kenn yonent bi alayhi salaatu dafa génn benn bés ki alhamdulillah yéen jéggal ma de damaa ñëw ba tàmbali nag la ma daloon jamono yële ak nuance daal di dugg nag nuance ji muy ngëmment waaye sayra insha allahu taala mu ne balagani kon dëkk mu ne mu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa génn benn benn bés ginnaaw umraam di nga xam ne ci la ko kuffaaru Quraysh yi doxe woon digganteem kaaba gi mu umra keroog ca Xudaybiya fa qaala nee na mu ne ayyuha nnaas inna allaha qad ba'athanii raxmatan wa kaaffa falaa taxtalifuu calayya kamaa ixtalafa alxawaariyuuna calaa ciisa bni maryam alayhi salaatu wassalaam mu ne moom alayhi salaatu wassalaam def benn discours ci saxaabaami radiyallahu anhum ginnaaw umratul xudaybiya mu ne yeen ayyuhannaas yéen nit ñi naka noon xadiis bi pardon de imaam ibn Isxaaq solo da ko bi xadiis da'if ngeen jéggal ma lool ci la bala ñu jàll eh, ci taxrij bi imaam ibn Isxaaq moom ñi ko imaam ibn Hishaam solo moom it ko ndax moom dana haddathanii Yaziid ibn Abi Habiib al-Misri annahu wajada mu ne eh, sëriñam di Yaziid ibn Abi Habiib te kojoo woon Misra di Égypte moo ko nettali ne dafa trouver benn këyit boo xamante ne nii Yonent bi alayhi salaatu wa ko yónni woon ci dëkk yi ilal buldaani wa mulukil arabi wal ajam kenn yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daf ko yónni woon ñi nga xamante ni ñooy ñooy ci pays yi ci dëkk yi ak buuri arab yi ak buuri ñi xam ne lu ñu arab nee moom mu fekk ci këyit googu moom Yazid ibn Habib li nga xam ne moom la waxoon yonent bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon saxaabaan yi radiyallahu anhum bi mu leen keroog léegi mu daldi wax lu mel nii mooy lee loolu da gis ne daldi wuy wér comme di xam ne boobu lañ ko waxee sàkk kon alayhi salaatu wassalaam mu ne ayyuhan naas yéen nit ñi inna allaha qad ba'athani rahmatan wa buur yàlla moo ma yónni rahmatan ma nekk li nga xam ne yërmande wa yónni ma tamit pour ñépp yónni ma ñépp ci nit ñépp la ma sama boroom yónni kon nag falaa taxtalifu alayya kama ixtalafa alxawaariyun ala isa ibn maryam kon nag bu leen wute ci man comme ni xawaariyuuna yi wute woon ci seydina isa ibn maryam alayhim asalaatu wassalaam eh, léegi mu ne fa qaala asxaabu yonent bi yonent ma lay saar saam waxee lool saxaaba yi ne ko radiyallahu anhu wa kayfa ixtalafa alxawaariyuuna ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaye ndaw yàlla li naka la xawaariyuuna yi muy àdda dooyu Seydina Isaa yoo yële te ñu siiwee ci français les douze apôtres ah ñoom ana nan lañu wute woon nag Seydina Isaa alayhi salaatu wassalaam mu ne da'aahum ila alladhi da'awtukum ilayhi fa amma man ba'athahu mab'athan qariban fa radiya wa sallama wa sallama mu ne da'aahum ila alladhi da'awtukum ilayhi bi ñu ko laajee mu ne ndax ñoom ni ñu wutee mooy dama leen ñoom sëy naa da leen a woo comme man li ma leen woo comme li ma leen woor mu li ma leen woo jëme mooy diine ji ngeen ngeen jottali ko nit ñi ndax dañu maa yónni yërmande ak ci ñépp kon diine ji war da rester ci ñun suñu biir fii péninsule arabique wala entre ñun fii ci medinatul munawwara rawatina fii ci li nga xam ne mooy jaziratul arab mu ne da woo ci li ma leen woo ñi nga xam ne da yebal foo xam ne sorewul ñoom ñu daal di gërëm ñu daal gërëm ba pare wommat daal di ci lool mu ne kantaan yi nga xam ne da leen a sori da yónni fu sori affaire bi neexu leen mooy mooy daal soowuñu ci sawaruñ ci xaw cee diis mu ne fashaka daalika Isa ila Allah suñu Seydina di jàmbat mbir bi wax ko borom bi subhaanahu wa taala mu ne fa asbaha al-mutasaaqiluuna wa kullu waahidin minhum yatakallamu bi lughati al-ummati allati bu'itha ilayha mu ne ñu doon diis diisal tuuti mbir mi daal moo bu dee li nga ab yépp li nga soxla yépp da nga koo am fi nga dëkk ñu bëgg la faa ne la demal feneen ci loo xam ne boo moyul boo fa demee fa ngay des dootoo ñëwaat loolu bariwul ku koy nangu waxuma nag bu dee fa nga nekk yow sa dëkk dafa neexul non loolu taxul ñuy wax mooy fi nga nekk am fa stabilité sociale économique ak yooyu yépp ñu ne la léegi génnal fii bàyyil fii nga dem foo xamante ne nii mission sàngam ngay dox fa ngay ne nag doo ñëwaat loolu ñiy pare ngir def ko du bari looloo taxoon ñu xaw a diis diisal léegi nag bi ko waxee jàmbat ko borom bi moom Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam mu ne suñu boroom def ñoom ñoo ñëpp doon diis diisal ku ci nekk mën a wax kàddu langue fa nga xam ne fala la yebal moom Seydina Isa ibn Maryam alayhim asalaatu wassalaam waaye xadiis bi wérul moo tax du loo xam ne lu ñu naan la lii nii la deme woon te alxawaari yu na liñ ci xamoon ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ñu déggaloon Seydina Isa la kanta li chrétiens yi nettali hada kadib loolu loolu par exemple ci juda ki naan juda bu dee ne sax existe na ndax ñoom tuur yi ñuy joxe man na nekk mën na nekk que ne noonu la moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax naan gaay bu leen leen wedd bu leen leen gëm waaye am na yoo xam ne lan moo tax ñu leen di weddi ndax alxuraan moo ñu wan li ñuy wax amul nga ne ma fan la alxuraan waxe ne par exemple lu mel nii jar naa remettre en cause alxuraan moo ñu xamal ne xawaari yuuna yi dañoo nekkoon nit ñu baax dañu nekkoon nit ñu baax ca suuratu safi ca fin ba wa id qaala isa ibnu maryama lilxawaariyin man ansaariya ila allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaarullah suñu boroom ne fàttalikul id qaala alxawaariyuun fàttalikul yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la xawaariyuuna yi ci la leen seydna isa ibn maryam aleyhi salaatu wassalaam aleyhim salaatu wassalaam wa man ana kan ci yéen ansaari ila allah ana kan moo pare ngir jàppale ma nekk sama ansaar comme ni mooy ansaar mooy koo xam ne day dimbali di ko jàppale yansuruhu buy neex buy naqari ak ci li nga xam ne mooy mission bii ko yàlla daal di sas moom sayyidina Isa ibn Maryam alayhim asalaatu wassalaam léegi mu ne bam leen waxee lool ah mu ne qaala alxawaariyuuna lan la waxoon wa id qaala Isa ibn Maryam non waxuloon wa id qaala yaa ayyuha alladina aamanu kunu ansaar allahi kama qaala Isa ibn Maryam lil hawaariyiina man ansaari ila allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llah fa aamanat taa'ifatun min banii israa'iila wa kafarat taa'ifa fa ayyadna alladina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin voilà dana yaa ayyuha alladina amanu ay yéen ñi gëm yàlla kunu nekk neen ansaar allah nekk leen ñi nga xamante ne dim ñuy dimbali borom bi ngeen kama kem li nga xam ne qaala la waxoon Isa sayyidina Isa ibn di doomi ka nga xamante ne mooy Maryam ndaw sañu naan Maryam alayha alayhim assalaatu wassalaam wax ñan lil xawaari yii la ñi nga xamante ne mooy ñi gën ci ñi ko topp mooy ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñu pell ci ñi nga xam ne ñoo ko topp wex tàll ci mbaax ne leen man ansaar yi ilallah ana kan moo pare ngir jàppale ma ñu jëm ca yàlla qaala alxawaariyuuna nahnu ansaarullah ñun ñooy jàppale buur yàlla gis nga ni ñu dégg fiq te xam dane man ansaar yii kan moo may jàppale man seyna isa ilallah ñu dem ci yàlla ñu ne ko nahnu ansaarullah mooy mu ne ñu ne woon nahnu ansaaruka ilallah ak nahnu ansaarullah benn kepp la benn kepp la mais seenu xam loolu que objectif bi mooy borom bi moo tax ñu ñu tëb ci saase ne nahnu ansaarullah même bu dee buñ ne nahnu ansaaruka ilallah yi jub na ndax Seydina Isa lool la xam moo tax mu ne waxu leen man ansaar yaa waxu leen ne eh, eh, man ansaarullah di da leen ne man ansaar yii ilallah ndax ci moom ngay jaar jamono jooju mooy ki nga xam ne pour accéder woon ci yàlla moo doon bunt bi nga waroon a jaar moom la leen yàlla tegaloon muy seydina isa ibn maryam alayhim asalaatu wassalaam même buñ nee ko nahnu ansaarullah mooy ndimbal gi ñuy dimbali yàlla mooy dimbal gi ñu koy dimbali moom seydina isa ibn maryam alayhim asalaatu wassalaam kon mu ne ñoom ñu ne gis nga ni ñu ki yowoon léegi nan nga bëgg ñu ne ñu ne la ñii nii dafa am koo xam ne dafa koo trahiroon livre ko ñi nga xam ne ñoo ko daaj en plus dañ koo daajul mooy histoire boobu chrétiens yi nettali nga gis yenn jullit ñi dañ koy gëm di ko nettali foog ne lii ñu naan ñoo ko mais loolu du dëgg loolu amul Judas n'était pas Judas nekkuloon ab traître ba ku nekkub traître ñu naan waaj ji ab traître la comme Judas yéen a ngi saaga koo xam ne bu dee ci ñoom la bokkoon koo xamante ne seen wax jooj ngeen koy wax rek mën na leen a alal yàgg sa njaboot ak sa sa peuple voilà bu dee ne dañ laa topp ci loolu nga kon mu ne maanaam ñoom ñu ne lool moo ñuy wan ne lool moo ñuy wan ne kon ñoom <laughs> lii gaa wax amut li ah, li chrétien yi wax loolu amul léegi moo tax euh, par exemple hadis bi mënuñu te sukkandikoo du tout dañ koy nettali nii parce que euh, pour wax ne ñoom nii ñoom imaam Ibn Hisham moom nettali na ko moom imaam Ibn Ishaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhima voilà léegi bi mu tuddee foofu kon noonu la tudde noonu léegi nag kon bu ñëwee ci kis ci ci Qaysar pare nañ ci Kisra kon lettre bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam yónni ci Kisra imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa ba'atha Dihyatu bnu Xalifa al-Kalbi ilaa Qaysar maliki Ruum mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni ki nga xam ne mooy Dihyatu bnu Xalifa ajmaluhum Dihyatun al-jamiilu qad jaa wala qad ataa ala suuratihi jibrilu loolu imaam as-Suyuti wax ci alfiya bi nga xam ne mooy alfiyatul xadiis bi mu def ci xadiis bi ilmul xadiis mu ne ajmaluhum ki daqoon ci saxaaba yi radiyallahu anhum mooy Dihyatun al-Jamiil Seydina Dihya mi nga xam ne aka rafetoon kaar taar la ko suñu boroom mayoon mu ne qad ataa dikk na ala suuratihi ci yor formam jibrilu seyna jibril bariwaana lu mu doon ñëw ci alayhi salaatu wassalaam yor forme physique seydina Dihyatu ibn Xalifa al-Kalbiyu radiyallahu anhu moom est defoon nañ tarjamaam ku mën a tontu ci loolu seydina Dihya ibn Xalifa kooku est def nañ tarjamaam si def nañu ko ma tontul leen def nañu ko pour bañ a yàgg def nañ tarjama seydina Dihya ibn Khalifa al moom nag la aleyhi salaatu wassalaam yónni woon joxoon lettre bi mu yóbbul ko ki nga xam ne mooy Qaysar César di Hiraql Hiraql la tuddoon Hiraql mooy César boobu Hiraql <laughs> gars yi dañ pas du Héraclus Héraclus beneen affaire la Héracle français dafa mel ni am nañu koy tudde Hercule Hercule Hercule Hercule kii mooy xam nga euh, mooy loolu naa la ko que ne tur bi buñ ne buñ nee monsieur le président monsieur le président loolu du tur ko am na tur monsieur le premier ministre am na tur léegi bu dee mooy ku fi jóge temps temps temps temps dañ doon wax monsieur le premier ministre après Valls monsieur le premier ministre voilà waa ji Édouard Philippe monsieur le premier ministre mais ku ci nekk am nga sa turu bopp voilà Héracle nag moo doon turu Qaysar ba fa baaw bale muy César byzantin bi léegi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy yónni lettre bi kon jox ko Seydina Dihya ibn Xalifatul Kalbi radiyallahu anhu xadiis biy nettali lii ñëw na ci saxiixayni imaam al buxaari raxmatullah alayhi daal dina koy tudd naka noonu imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri an naysaabuuri raxmatullah muy xadiis biñ la tuddaloon biñ lay bi ñuy lijjanti kañ la yonent bi alayhi salaam yónni lettre yi këne mooy entre hudnatul Hudaybiya la muy trêve de Hudaybiya sulhul Hudaybiya ak fi nga xam ne mooy fathu Makka entre diggante boobu la mais gis nañ ne li gën a dëgër mooy yónni war na yeneen leet bam ne Tabuk ilaa Hiraql ak ñeneen waaye imaam imaam imaam imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi daal na koy solo moom it daal na koy solo ci xadis boo xam ne xadisu imaam ibn Ishaq la waaye imaam ibn Ishaq soloowu ko boo demee ci kii bi nu mu tudd ci ci ci siiratu ibn Hisham doo ko fekk waaye imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci yoonu imaam ibn Ishaq mu jële ko mooy Yunus ibn Bukayr moom moo ko jëlee ci imaam ibn Isxaaq imaam ibn Isxaaq jëlee ko mu ne haddathani nettali na ma az-Zuhri imaam Muhammad ibn Shihaab az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mu jëlee moom ci moom imaam az-Zuhri ci Ubaydillah di doomi Abdallah Abdallah boobu di doomi Utbaan ibn an Abdillah ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu jële ci Seydina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne haddathani Abu Sufyaan mu ne Seydina Abu Sufyaan ibn Harb moo ko nettali loolu waxoon nañu la fii bi ñuy def keroog tuddoon nañu ko bi ñuy wax loolu waxoon nañ la ne càllale imaam ibn Isaaq bii nekk ci Dalaa'ilun na bu imaam al-Bayhaqi na ko noonu imaam ibn Asakir solo na ko ci taarixu Dimashq ñoom ñaar ñépp mu jaar ci yoonu Yunus ibn Bukayr mu jëlu ko ci imaam ibn Ishaq na ko noonu imaam at-Tabari indi na ko ci taarixam voilà mu jaar ci yoonu imaam ibn Ishaq même càllale imaam ibn Ishaq bi nga xam ne nee na ki ko nettali mooy imaam az-Zuhri mu jële ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba même càllale boobu moo nekk mooy càllale ñoom imaam al-Bukhari yi mu jaar ci imaam az-Zuhri mu jële ci imaam ki nga xamante ne mooy Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba moom mu daal di jële ci kan Abdallah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne haddathani Abu Sufyaan mu ne ki ma nettali mooy Abu Sufyaana kon léegi loolu la mooy kii bi léegi nag ñu ñëw kon ci nettali bi dañuy jël bu imaam bi imaam al-Bayhaqi tudd muy kon dañuy gis ne xadiis yu wér lañu voilà léegi mooy dañuy jël xadiis bi bi imaam imaam imaam al-Bayhaqi tudd ci Dalaa'il an-Nubuwwa kon wax nañ la càllale bi léegi fekk day nettali kon <laughs> bi nga xamante ne nii ci la ci la sawa ci la ci la kis Qaysar di jote lettre alayhi salaatu wassalaam kon imaam abdallah ibn abbas mu ne xaddatani abu sufiana min fiihi ila fiya mu ne xaddatani nettali na ma abu sufian di abu sufian ibn xarbin min fiihi lim may nettali jële ci gémmiñam jëm ci sama gémmiñ mooy safaahatan la ma ko nettalee binduma dindante wuñu du mukaataba de déedéet shafahiyan shafa shafaha ah, waaw la ma ko wax mu ne moom abda seydna abdallah ibn abbas radiyallahu anhu mu ne kon xaddatani nettali na ma abu sufiyaan abu sufiyaan muy jële ci gémmiñam may may kapte mu ne moom Abu Sufyan ibn Harb mu juna tuub moom mu juna nekk saxaaba di bàyyi Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan ak kan mooy bàyyi soxnaa yonent bi alayhi salaam Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan muy Sayyidatuna Ummu Habiba Ramla la tuddoon Ramla Ramla di doomi Abi Sufyan Ramla di doomi Abi Sufyan ibn Harb Ramla di doomi Abu Sufyaana ibn Harb radiyallahu ta'ala anhuma moom moo nettali mu ne mu ne kunna qawman tujjaaran wa kaanat al-harbu qad hasaratna waa kaanat al-harbu qad hasaratnaa hattaa nahakat amwaalanaa Abu Sufyaan di nettali Seydina Abdullah ibn Abbaas mu ne ko ñun de dañoo newoon ñoo xam ne ay commerçant lañu woon mooy waa Makka comme niñ leen xame c'était des grands commerçants mu ne ko nahnu ñun dañoo newoon waa Quraysh xawman ay nit xam ne tujjaaran ay commerçant lañu wa kaanat al-harbu qad hasaratnaa hattaa nahakat mais dañ doon jaay ak gërëyee nag comme que bi l'islam wootee du sax jaay gërëyee mais bañ l'islam taxoon na ñu engagé wu ay guerre yoo xamante ni contre jullit ñi amalu leen benn njariñ dafa mujj daldi leen tënk tënk leen ci benn mbir rek même objectif Quraish ce n'est plus ay xool nan la ñuy avancer développement yooyu newatuñ ci léegi daal même seen alal bi c'est comme il travaille pour pour pour combattre moo tax mu ne wa kaanatil harbu qad hasaratna mais xeex bi moom mooy xeex ak julli ñi dafa dem ba mooy mooy moo ñu wër ci lépp moo ñu ndomb tànk ñun daal suñuy yëngoo même yi nga xam dañ ko doon def sax di ñu soqaleku loolu lépp dañ koo mujj jël def ko ci boole ko ci effort de guerre mu accaparer ñu waay waay ci lépp waay ñun ñun ñun ñun ñun ma'shara Quraysh mu ne nag hatta nahakat amwalana noonu lañ continuer nag ah mu dem nag ba suñu alal yi nag daal di vraiment souffrir ci li nga xamante ne ni mooy mooy xare bi xare yi ñu nekk nag daal di dem nag ba ba ba vraiment suñu alal yi yëg ko bu baax waaw ñu yëg ko bu baax suñu mooy ndax affaire bi <laughs> daanaka suñu alal yëpp léegi xare la ñu dem nag ba yëg ne te affaire yi da toq ko demee ci noonu. mu ne nag bi mu demee noonu mu ne fa lamma kaanat al hudna hudnatul Hudaybiya baynana wa bayna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lam na'man an wajadna amnan fa xarajtu taajiran ila Shaam ma'a rahtin min Quraysh fa wallahi ma alimtu bi Makkata imra'atan <laughs> wala rajulan illa waqad xammalani bidaa wa kaana wajhu matjarina min ash-shaami gazzata min ardi filastina mu ne moom abu sufiana ibn harb mu ne nag bi mu demee noon fa xarajtu ma génn taajiran ngir commerce ji bi nga xam mu ne waa fa lamma hudnatul Hudaybiya noonu lañ ne woon ci état de guerre ak jullit ñi waaw suñu alal yi souffrir ci ndax mënatuñoo commerce commerce bu normal ndax suñu yoonu commerce bi dina baax muy Sham boo fay dem Medina ngay jaar na foofu suñuy noonu fa ne ñoom lañuy déclarer guerre boobu ba léegi trajet yi bu ñu ko ginee yokk gis ngay fañ doon wëri di jaar yeneen trajet yeneen tibaale saaf saaf yónni ñu leen kari fenn wóoratul ba moo tax loolu xam nga économie moom yoo xam ne ci échange la la la la la wu bu dee yoon ya suuratul yoon ya wóoratul mooy économie ba màbb na rek ça annonce le déclin de cette économie lool nag moo doon waa Quraysh mu ne nag fa lamma kaanat hudnatul Hudaybiya bi nga xam ne nag ci la trêve Hudaybiya bi am ak ñu nag bay naa diggante ñun Quraysh wa bayna rasulillah ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mu ne lam na lam na man an wajan naa am na ñun yaakaaruñ woon ne dinañ am paix ak moom waaye loolu nag mu nekk nag loo xam ne ab opportunité la pour ñun mu nekk am loo xam ne oh mooy dafa baax daf ñu arrangé woon nag trêve bi arrangé nañu bu baax ñun waa Quraysh mu ne nag ci noonu fa xarajtu taajiran ci laa génne ngir dem commerce fan ila Sham ma rahtin min Quraysh mu ne nag ci laa génn ànd ak benn mbooloo ci waa Quraysh ngir dem defi commerce fa nga xam ne mooy Sham di série actu série bu ga nga xam ne waxoon naa la mooy série bu léegi beeg Palestine Jordanie yooyu yépp loolu lépp ci Sham la woon mu ne fa wallaahi maa ngi ci yàlla man Abu Sufyan maa alimtu bi makkata imra'atan wala rajulan illaa wa qad hammalani bid'a mu ne waat naa ci yàlla xawma benn góor xawma benn góor xawma it ci waa Quraysh benn jigéen lu dul ne jox na ma marchandise walla digal am loo xam ne dénk na ma ko ngir ma jëndal ko ko ngir ñu mën a commerce ndax kat la paix est de retour ça fait l'occasion que l'on fasse des affaires mu ne wa kaana wajhu matjarina min ash-Shaami Gazzata min ardi Filastina mu ne ñun nag ñu doon jublu Shaam xam nga Shaam dafa rëy mooy li ma la mu ne ñun nag fañ doon jublu buñ demoon Shaam di fa commerce mooy Gaza mooy Gaza mooy dëkk bu yàgg la Gaza gi eh, israéliens yi sonal ak kay yàgg dëkk boobu foofu la imaam Shaafi'i juddoo Gaza naam imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi Gazawi la xaw ma Gazawi ngeen di koy wax xaw ma moom Gaza la dëkkoon mooy fa la juddoo après la dem Makka lañ toxu Makka après mu dem ci yaayam yóbbu ko ci Seydina al imaam Maalik ibn Anas Medinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam ngir mu jàngi foofule mais Ghazala juddoo moom waa Quraysh ñoom Abu Sufyan mu ne ñun buñ demoon Sham foofale ci Gaza lañ doon dem ca min ard Palestine ci la terre de Palestine gis nga ya Sham mooy loolu lépp ci Sham la woon mu ne fa xarajna hatta qadimnaha ndax la pourquoi Gaza ndax Gaza Gaza dafa jege dafa jege Jérusalem ba pare géej gaa ngi foofu marchandise yi jóge ci poor yi ak géej gi te côte boobu yépp ay ay Antioche côte côte boobu noonu Antioche yooyu ba ci suuf ay Gaza yooyu dafa doon dox commerce bu dox la woon Antioche gaa yi dëkk bu bu siiw la woon surtout ci wàllu boo booy xool ci croisade yi ah Antioche yaa abtaal al burqata noonu lañ ba loolu ah, kon mu ne moom Abu Sufyaan mu ne fa xarajnaa xatta qadimnaa léegi nag ah ci jamonoy trêve bi Hudaybiya ñu génn ak ñi ma àndal ba nañuy dëgmale ak si fële di Gaza ci ardu Palestine ci Sham mu ne wa dhalika xiina dahara qaysaru saaxibu ruumi ala man kaana fi bilaadihi min alfurs fa axrajahum minha wa radda alayhi saliibahu al-a'zama wa qad kaana stalabuhu iyyaa mu ne nag ñun biñ fay dem dafa coïncider dafa coïncider Qaysar du ab xare boo xam ne ay xeex yoo xam ne ay guerre yoo xam ne César da ko engagé woon ngir récupérer les terres de l'empire yi nga xam ne dañu newoon côté yooyu te Perse yi tegoon ci loxo muy l'empire perse dafa newoon ci xare yu mag contre les Perses yi nga xam ne dañoo nangu woon yenn terre ci l'empire romain fa axrajahum minha buur yàlla dimbali ko ba mu gañe génne leen fa nga xam ne foofu lañu lañ lañu newoon ñoom ñële di ñoom ñoom ñooñu di waa Perse yi mu ne wa radda yi salibahu al-a'zam non seulement mu gañe leen waaye delloo foofule fi nga xam ne mooy sa croix bu mag ba ba nga xam ne mooy symboliser l'empire l'empire romain byzantin nga xam ne ay chrétiens lañu woon bul fàtte Constantin almaliku Constantin mi nga xam ne mooy Constantin Constantiniya ci moom la jógee la Constantinople moom moo ko tudde boppam muy l'empire l'empereur romain boobu nga xam ne moom moo dugg ci christianisme dugal ci gaay yi moo tax l'empire romain dafa mujj nekk ay chrétien ginnaaw bi nga xam ne ci ñoo gënoon a bañ chrétien yi daanaka jullit ñu bari yi gëmoon Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam comme que ci foofu ci tutelle romain yi la noon ñoom ñoo leen rey ba loolu la ñu bëggoon Seydina Isa ibn Maryam suñu boroom daal di koy muccal wa shubbiha lahum mu daal di eh, mu daal di leen façonnel benn waaye ñu foog ne moom la mais après ñoom dañu mujj nekk ay chrétiens sous l'égide de al imrator Constantin muy Constantin moo tax léegi nag comme que seen diine ji dañ ko zawwaruhu dañ ko dañ ko falsifié léegi nag Christ ki euh, croix bi mooy doon symbole da bokkoon ci symbole l'empire mu ne nag mu delloo fa salibahul a'zam bu màgg ba mu ne waqad kaana istalabuhu iyyah ndax romain yi kiy perse yi ba ñëwee duma romain yi foofule ba nangu teer yooyu dañoo nangu woon li nga xam ne mooy la grande croix bi bi doon symboliser seen empire mu dumawaat Perse yi ba nanguwaat li nga xam ne mooy mbir moo mële mu ne fa lamma an balaghahu dhalik wa qad kaana manziluhu bi Himsa min ardi Shaam fa xaraja minha yamshi mutashakkiran ila baytil maqdis mune ne Qaysar nag muy César mais fan la doon ne mu ne fi mu daloon fi mu newoon Hims la newoon Hims la daloon fa la newoon min ard Sham ci suufu Sham suufu Sham mooy fan fan la jublu ci suufu Sham mooy siri gu mag gama la doon wax ba léegi xam nga wax naa la xims mooy xoms moom la gaay naan xoms actualité jamono gis nga xoms moom la fa xew Bachar ak gaaya ci bombardement défigure défigure gu ñu défigure défigure dëkk ba ndax xeex yoo xamante ne ndax xeex yoo xamante ne ni amul bopp amul génn gaa yi nekk ci xeex yoo xamante ne amul bopp amul génn loolu lañ newe mu ne nag fa xaraja minha mutashakkiran mu génn ngir di sant ki nga xam ne mooy boroomam ndax lan ndax delloo gi nga xam ne moom la ko delloo croix wam boobu ak suufam yooyu mu ne fa xaraja minha yamshi mutashakkiran ila baytil maqdis kon mu génn mutashakkiran jóge Homs di Hims mutashakkiran ngir sant boroom bi subhaanahu wa taala ilal baytil maqdisi fa nga xam ne mooy baytul maqdis de Jérusalem li yusalli fii ngir bu demee ca temple ba ca kii ba église Jérusalem ba mu daldi fay julli mu ne tubsatu lahu l busutu wa tutraxu lahu alayha rayaxin xatta ntaha ila iliya fa salla biha mu ne nag bi muy génn jóge Homs wala Hims tubaab yi may yóbbaale maanaam oms xims di dem fi nga xam ne mooy baytul maqdis ngir julli fa sant yàlla ci li victoire bi mu ko may ci kaw noonam yi di Perse mu ne nag fu mu romb ñu ngi koy lal ay tapis rouge tub sotu lahul busut mooy tax loolu lu yàgg la ñu koy lal ay tapis waaw fu muy jaar mooy ni ñuy defal buur yi rek ah dëkk bu muy dugg si ci dëkk yooyu nga xam ne ci empire am la mooy ku nekk bëgg a wan ne man ni ma ni ma gàttandoo l'empereur est unique comme gars président buy dem bu waree ne day dem Louga responsable parti ba foofu dañuy mobiliser doomayo ñu jënd ay t-shirt yoo xam ne yépp ay niroo jox ko gars génn école yi ñu fees dell ci mbedd mi <laughs> bi laa njariñ hada loolu nga xam ne laa njariñ fii benn njariñ amu ko parce que ñooñu seen place moo doon biir classe yi comme niñ koy defee rek bu fa président tubaab bi ñëw ñu génn ñu bari teg leen ci yoon yi écoliers yi duñ jàng jour boobu ñenn ñi ñu taxaw naan dañuy accueillir ñooñu te loolu doo ko am France président jamais président ñoom ñu génne écoliers yi fii ne ndax président africain benn africain moo fiy ñëw duñ la yëg sax la gaa yi wàcc ci aéroport bi sax yëguñ ne yow yaay kan kenn xamul yaay kan da ngay ñëw yow saay fondre ci maas gi kenn kenn du la xam mais ñoom bu ñuy ñëw fële moom ñu yàq journée de travail ak économie bi ñuy arrêté ndax foofu dañuy arrêté oto yi kenn dootu fa jaar ba convoi yi avant convoi jàll ak bu jàllee loolu lépp trajet bi ba palais présidentiel ñu nar cee def ay nit yépp ay kaar fu ne loolu ñu amul xel ñooy def loolu allahul musta'an kii nag c'est normal ndax moom empereur la ñii dañ doon am droit de vie et de ci nit ñi droit de vie et de mort mama moom a def leneen ñun moom dañ koy def ngir xaw ma sax lu tax ñu koy def loolu bu ñu ci xalaatoon war koo ba mu ne kon muy dox tub sotu lahul bosu fu mu jaar rek daa dox ak tànkam convoyé convoi lan lan koy waxe impérial bi voilà mooy jàll gaa yi di ko tegal lal lal ko kii nag waaw tapis li anna malikana qaysar azimu ruum mooy jàll fi nga xam ne mooy suñu dëkk mu ne wa tutraxu lahu alayha rayaahin di ko ci sànnil fleur yu neex yi nag ar di ko ci sànni mooy rek ñun moom moom doo ko jàngal moom ku ko deful yit dund ko ko wala nga nga wala nga ko bokk wala nga gis ko ci télé yi président sangam Chirac buy ñëw Afrique wala yu mel noonu ni ngay gis rek ñu koy sànni ay fleur di mais nag fii la doon fii moom du ay affaire yuuxu fii amul discipline <laughs> fii moom moom li nga xamante ne Abu Sufyan hatta intaha ila Iliya fa salla biha ba ni muy agsee fi nga xam ne mooy iliya fa solla biha mu daal di fay julli iliya mooy baytul maqdis mooy Jérusalem foofu mu ñëw ba foofu daal di fay julli mu ne fa asbaha dhata ghadatin wa huwa mahmum ñaana nag ba mu fa nee benn suba nii mu xëy moom ci moom Qaysar César wa huwa mahmum mooy mu boo gisee rek xam ne kii il est préoccupé quoi am na ci lu muy xalaat am na lu ko jàpp il n'est pas daal dans ses formes habituelles dans ses formes gaa yi nga xam ne bëgg corriger waate cay gaa yi ne xoolal waa ji man moom xam ngeen ma man moom tubaab moom li ma ci man daa bariwul gaa jaay gaa yi nga xam ne ñoo gën a Voltaire Voltaire waaye plus puriste que les puristes xam naa tey rek mais ma ne kon ma waxal leen ko ni ngeen ko bëggee <laughs> dans ses formes habituelles ñu ne loolu lañ bëgg defal ma liaison yi waaw baax na ma d'accord kon boog <laughs> il n'était pas dans ses formes wa fa asbaxa daata gadaatin wa huwa mahmuum yuqallibu tarfahu ila sama di xool ci asamaan si di yéegal xef yi ci asamaan si rek mooy di xool asamaan si wàccewaat fa qaalat bataariqatu ayyuha almalik laqad asbaxta mahmuuma ses fidèles conseillers daal di koy seetlu daldi di koy seetlu ñu ne ko ayyuhal malik ah yow son altesse yow son auguste yow sa majesté laqad asbahta mahmuuman seetlu nañ na de tey moom ni nga xëya moom baa baadu lan moo xew gis nañ ne daa mel ni daa amul préoccupé fa qaala mën a leen ajal ah kay fa qaalu ñu ne ko wana zaak ana lan moo la préoccupé sa majesté ayyuhal malik fa qaala mu ne leen ra'aytu fi hadihi al-laylati anna malik al-khitaani zaahir non uriitu uriitu fi hadhihi layla anna malik al-khitaani mu ne ndax damaa gis ci gént guddi gii dañ maa wan mooy damaa gént gis këne malik al muy buurub ñi nga xam ne dañuy xarfal buurub peuple bi nga xam ne dañuy xarfal zaahir dina noot àddina bi dina féete kaw àddina bi loolu laa gis ci gént xaw ma nag kan la mais daal li ma xam mooy moom kooku ab buur la te ñi mu jiite ñoom dañuy xarfal fa ñu ne ko ñoom bat bataari xëy di ses fidèles euh, conseillers ñu ne ko wallahi ma na'lamu ummatan min al-umami taxtatinu illa al-yahud wa hum taxta yadayka wa fi sultaanika fa in kaana qad waqa'a haadaa fi nafsika minhum fab'ath fi mamlakatika kullihaa falaa yabqaa yahuudiyyun illaa duribat 'unuquhu fatastariiha min haadhal hamm fa innahum fi dhalika min ra'yihim yudabbiruna mu ne mooy yéen li day nettali ci ban contexte la ki yonent mi alayhi salaatu wassalaam yónni woon muy Seydina Dihyatu ibn Xalifa radiyallahu anhu daal indi li nga xam ne mooy lettre alayhi salaatu wassalaam kon mu ne fa qaalat fa qaalu bataariqa yi ne ko ah, bu dee lool la fa walla wallahi ñu ngi wat ci yàlla maa na'lamu ummatan min al umami mi tahtatin ñun de xamuñu benn peuple ci peuple yi ñoo xam ne dañuy xarfal mooy dañuy def mooy li naan li ñuy wax xarfal circoncision circoncision xamuñu kenn ci ñi nga xam ne ci peuple yi ñoo koy def kudul illa al yahuuda lu dul juif yi wahum tahta yadayka wa fi sultaani te ñoom sa suufu sa suufu domination lañ ne te ci sa ci sa moomeel lañ ne sa domaine lañ ne yaa leen yilif ci sa suuf sa sa entre tes mains lañ ne entre vos yaa altesse fa in kaana qad waqa'a hadha fi nafsika minhum bu dee ne nag tiit gii nga am moo nekk ci sa bopp tey tukkee ci ñoom mais c'est simple fab'ath fi mamlakatika kulliha yónnil dans tout l'empire romain fala yabqa yahudiyun illa duribat unuqo ñu recensé jàpp fu juif nekk ñu jàpp ko daal di dóor doxam daal di koy rek <laughs> mooy li mooy plan extermination <laughs> mooy nañu seet fu ñu féete ñu daal di leen nga daal di leen jàpp daal leen rey waaja Hitler lam bëggoon ak ñi ciy bëgg moom daa li en tout wax daanaka moom sorewuñ moom nag moom nag da ko appliquer moom Hitler moom da ko appliquer yàlla qad qatala rey ay innocent yu deful dara parce que lan ay race aryenne nag fi ñàkk fayda yooyu mu rey ñoo xamante ni nii defuñu dara kam kam qatala ci ñoo xam ne defuñu dara loolu c'est grave moo tax loolu nag doo fi nekk naan jullit jullit warula xool lu dul fu dëgg féeti voilà bu dee nit gëmul yàlla du du du tax gëmul yàlla dañ koo tooñ nga ne non garaawul baax na ci moom non non ak tooñ moom fu mu nekk da nga koy dénoncer Hitler li mu def juif yi loolu loolu <laughs> c'est extraordinaire gars yi lu mel noonu la ñu wax mais Hitler dafa ko woon juif yi kese mooy ñëpp moom moom moom baax na ba ku bokkul ak moom. race aryenne gu mu doon wax ak surtout les noirs et les juifs yéen moom vous êtes perdus loolu nag nekk loo xam ne ci maamam Iblis la ko jëlee nga xam ne moo tax raciste bu nekk ak waaju mel noonu ju nekk jàpp ne man fii laa bokk moo tax ma gën ñi ci des war leen a teg ay daan teg leen loo xam ne buur yàlla tegu leen ko kooku na la leer na ci Iblis la ko jëlee moom mi ne woon ana xalaqtani min tin wa xalaq xalaqtanii min naar wa xalaqtahu min tiin lu tax may sujootal kii taman danga maa binde e, safara moom nga bind ko kii nu mu tudd mbir ma nga bind ko la nga xamante ne nii mooy mooy mooy bàq moo tax yooyu ay esprit yu borné lañu ñoom ñii nag ñu ne ko kon bu dee lool la daal yónneel ci l'empire votre empire fu ñu fekk yahud ñu ràpp ko dóor doqam bu ko defee gént ga gis que ne kenn ci ñoom en tout cas comme que kay jiite kay kay kay fu nar a féete kaw nit ñi dominer leen moor bu boo xam ne ña mu jiite dañuy jong dañuy dañuy xarfal kon lool mooy wane ne kon ñoom bu dee ñoom la daal defal noonu bu ko defee nag fa tastariha min hadha al ham bu ko defee nga daal di noppalu nag ci préoccupation bii nga am loolu la leen bataariqa ci bataariqa yi wax mu ne fa innahum fi dhalika min ra'yihim yudabbiruna bi ñu newee nag ci noonu foofu assemblée boobu ñu nekke noonu di xalaat ci mbir yoomu di xelal ki nga xam ne mooy César mu ne id ataahum rasulu saaxibi busra ci la leen saaxibu busra muy busra benn grande ville la woon bu mag boobu bu newoon foofu ëndil leen lan la ko ëndil ak lan la kooku noonu ñëw di wax ki nga xam ne mooy Kisra di ñëw Jérusalem ndax kontaan waaye préoccupation bi daal di koy dal ana lan la ko la ko kooku ëndil ak lu mu ko wax loolu insha allah la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw wallahu taala